baabul hassi ala tasabbuti fiimaa yaquluhu wa yahkiihi walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent soixante et un mu doon baabu bayaani maa yajuuzu min al kadib doon leeral li nga xamante ne fala ay wax yu sutante bi possible loolu ko sariya di may ah, nga xam ne mu ne woon lu am solo te sariya bi dafa am yooyu ndax yërmande gu borom bi yërëm jaam yi tax mu may leen yu mel noonu ci loo xamante ni ci cosaan da koo xaraamaloon ndax loolu sa xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi ko ame ci moom la jaar waaw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci moom la loolu lépp jaar moo tax borom bi tabaaraka wa taala ne ko woon wa kaana fadlullahi alayka azima allahu akbar allahu akbar wa kaana nekkoon na te du deñ di nekk fadlullahi gëneelu yàlla gim la defal yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam alayka ci yow azima lu magga magga magga magga magga la allahu akbar fadlullahi ala almu'minin wallahi azim waaw laqad manna allahu ala almu'minin allahu akbar borom bi ne laqad manna allahu ala almu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatluu alayhim ayaatihi wa yuzakkiihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikmata wa in kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin borom bi ne laqad manna borom bi dëgg-dëgg xéewale na alal ci way gëm yàlla yi is ba nga xam ne ba'atha fiihim kon xéewalu yàlla kañ la tàmbali ci ñun di yonent bi alayhi salaam feeñee allahu akbar waaw moom ak feeñam la xéewalu yàlla tàmbali ci ñun waaye loolu mooy ci biti ñi ah. mais yonent bi alayhi salaam xamaloon nañu benn mbir kuntu nabiyyan wa Adam alayhi salaam munjadilun fi tinatihi nee woon na man ba may nekk yonent Seydina Adam mu ngi woon ci banam defaraguñu ko woon waaw mun xamal nañu Allahu huwal mu'ti wa ana al-qaasim wa ana abul qaasim sallallahu alayhi wa sallam mu ne borom bi mooy kiy joxe. man nag maa ci taxaw teem ma di séddale damaay akbar kon mooy li wax ji di tekki dëgg-dëgg laqad manna Allahu ala al-mu'minina id fihim rasula waaw moom bam ne yonent yàgg na ku waaye nag pour ñu yónni la ci ay nit il faut loolu nga teew jamono ba pare loolu mooy teqantal bi waaye li wax ji dëgg dëgg wax ji mooy xéewalu borom bi mu ko jaarale ci ndawam boobee ne man maay alqaasim salawaatu rabbina wa salaamu alayhi qabla zuhurihi laata sax muy feeñ te loolu euh, ñi ko xam dëgg-dëgg xam nañ loolee mooy la kuntu nabiyyan wa aadamu munjadilun fi qiimatihi mun ci mustadrak al-haakimi bi sanadin sahiih waaw al-imaam al-haakim an-Naysaabuuri solo na ko ci sanad bu wér kon borom bi nag ni dama xéewale jullit ñi ba may yebalee ci ñoom ndaw min anfusihim bu bokk ci ñoom yebalul ci nit ñi ay jinne ndax jinne topp nit moo gën a yomb nit di topp jinne ndax inna ñoom saytaane yi ñoom yarawnakum min haythu la tarawnahum innahu yaraakum innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum voilà borom bi ne moom Iblis ak ak gàngooram mooy jinne yi la la bëgg wax dañ leen di gis yéen nit ñi foo xam ne yéen du leen gis mooy ñu ëpp ci nit ñi duñu gis jinne yi ba looloo waral sax ñu bari ci ñoom. di weddi existence yu jinne yi kon nag loo may wax ci malaaka yi parce que ñooñu ñu ngi teg seen mbir rek lu ñu mënul a gis tout ce qui n'est pas palpable n'est pas iyaazu billah lu ñu mën da laal loolu amut du dëgg ñooñu seen xel moo gàtt seen xel moo gàtt parce que liñ naan l'intellect l'âme tamit yooyu ay mbir la yoo xam ni liste yi est-ce nit ki daa nekk koo xamante ne nii da koy gis est-ce que koy gis walla di ko def kon loolu ñàkk koo gis ak ñàkk koo def est-ce que ça veut loolu amul aadana allahu min al ghurur aadana allahu min al ghurur kon mu ne yonent boobee bokk ci ñoom yatlu alayhim ayaate muy jàng ci ñoom ay aayaam yu boroom bi wa yuzakkihim te laa yooyee jàngale moom meecale leen di setale wa yuallimuhum di leen xamal alkitaaba téere bi wal xikma ak la nga xam ne mooy leeral téere bi waaw xam-xam yu mag yi nekk ci biir téere bi wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin même bu dee ne ñooñee laata yonent boobee di leen dikkal laata borom bi di leen yónni yonent boobee alayhi salaatu wassalaam la fi dalalin mubin ñu ngi woon ci cànkute goo xam ne gu leer nañ la kon ci gàttal mooy xéewal yooyu borom bi def ta waxoon nañ ko boroom xam-xam yi naan al amru ida daqa ida daqa bu xatee rek boroom bi day indi da koy yaatal al mashaqqa tajlibu taysir diine gi ñu nekk al mashaqqa li nga xamante ne mooy mashaqqa taj tajlibu tajlibu at tay tajlibu taysir day digg li nga xamante ne mooy ak yomb yomb al mashaqqatu tajlibu taysiir day digg li nga xam ne mooy ak yomb yomb waaye li nga xamante ne moom lañ naan ad-daruura tubiihu al-mahduura li nga xamante ne mooy daruura la nga xam ne mooy nécessité comme ni ñu ko waxe woon day tax bu ubbil la bunt loo xamante ne dañ ko xaramaloon ñu daal di la koy permettre jamono jooju te jii daa bokk ci yooyu walillahi alhamdu wal minna kon baabu tahrimi baabu ma yajuzu min al kon ginnaaw loolu tey ñu war a gis buntu bu beer al imam ne muy deux mu ne baabul xasi buntu bi nga xamante ne mooy alxasi mooy ñaaxaate li nga xam ne moom lañ lay ñaax ala tasabbuti ci ngay leer di assuré wu fii nit ki ci la nga xam ne moom lay génne ci làmmiñam di ko wax waaw bala ngaa wax dara te lool comme niñ la ko waxoon bi pees passé buntu la boo xam ne buntu bii nii am na lum ci laalo ci bi nga xamante ne euh, moom la doon wax euh, euh, tere gi nga xam ne moom la ñu xaraamal di déglu ak jëw hmm? no baabu tahrimil ghiba wal amr bi hifdil lisaan bunt bi doon wax xaraamal gu ñu xaraamal jëw ak digle gu ñu digle di hifzil lisaan nit ki muy garder li nga xamante ni moom mooy làmmiñam waaw am na luñ ci gisoon te mooy bi waa tasabbut mooy di leerlu mbir waaw yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu am ci benn njàngin fatasabbatu borom bi ne yéen ñi gëm yàlla te dëggal in ja'akum leen dikkal na leen fasiqun ab génn kàcc ab kàccoor bi naba'in ci ab xabaar fatabayyanu na ngeen ko leerlu waaw bu leen def lu leen waaye wax génn eskay déedéet non non non jullit du doxale noonu fatabayyanu na ngeen leerlu waaw am ci benn njàngat fata na ngeen ko dëgërlu ba xam ne mbir mi am na cosaan jóge na fu wóor ngeen door koo mën a jàllale waaye doo nekk lantinoor lu ñu sotti ci yow lu toq sa nopp bi nga génnewaat hada laysa hada madmumun shar'an dañ koo ŋaññ ci wàllu sharia kon baabu buntu al hassi di ña ñaaxaate di ñuy jaam bi jullit bi góor ak ala tasabbuti ci ñu nekk ñoo xam ne dañuy leerlu fii ma yaquluhu ci li nga xam ne moom nit ci moom lay wax waaye wa yahki ak li muy nettali waaw li ngay wax ak li ngay nettali nga ne li ngay nettali bokkul ci li muy wax ci la <laughs> waaw ah, waaw <laughs> du wax wax la mais mooy loo xam ne yow du yow laa ko jëli ci sa bopp di ko wax waaye danga nga koo dégg feneen même loolu da nga nekk koo xam ne da nga ciy def da nga nekk koo xam ne dangay ngay def ci loolee léegi al imaam mu indi fii ay aay yoo xam ne gisoon nañu ko jotoon nañu gis ko walillahi alhamdu wal minna waaw walillahi alhamdu wal wal minna walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala allahu taala te laaya yi euh, bi nga xam ne mooy fi ñu doon gis ci baabu tahrim al kadib bunt bi doon wax xaraamal bu ñu xaraamal ay nar même laaya yooyu mu indiwaat muy chapitre deux cent soixante mu ne qaala allahu taala boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegul de nee na wala taqfu ma laysa laka bihi ilm waaw wala taqf bul wax ah? loo xam ne maa ci xam ne laysa laka bihi ilm amoo ci benn xam-xam waaw mooy bu ci nekk di attardé wu di sonal sa bopp di génn ci sa làmmiñ naan dégg naa ah inna sama basara moo ci tegoon di déggloo na dégg nga alors déggoo dara di wax ne da gis say bët alors gisuloo mooy di nar di créer ay mbir yoo xamante ni existewul lu dul ci sa mokk gi loolu dafa xaram sharaan wala taqfu ma lay laka bihi ilm loo amul xam-xam bu mu nekk sa yitte bu mu la préoccupé bul dégg ne nit ñee ngi wax yow itam nga jël di wax waxoon nañ la keroog yore saa salaam tere na kenn ci ñun di nekk in maa waaw in koo xamante ni daal. moom daal mbir mi fenn la ko xal bu gaa yi rafetalee man si rafetala waaye nag bu ñu rafetalul man sama yoon newu ci loolu euh, euh, du du doxalinu ku am xel yàlla tere koo xamante ni euh, jullit waaw waaw sinon yaa ngi ñu wax inna wajanna aba ana for wu ngeen lan moo leen tere lan moo leen lan moo leen euh, tàqale waaw lu waay kii yow mettali euh, wala waaw euh, ah, damaa dégg gaa yi wax waaw bu gaa yi wax nag mais da ngay da ngay seet tablu waaw dëgër lu wax bi est que loolu lu am la walla lu amul la waaw loolu mooy li nga xamante ni euh, euh, loolu mooy jaadu waaw amoo benn principe quoi lu ñu ne nii rek nga ne waaw man de ah gaay de euh, imaat boo xam ne yow daal gaay lii lañu wax ma wax wal iyaadu billah loolu loolu laysa laysa laysa li jayit du baax te nekkul loo xamante ne ni euh, noonu la nit ki wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi euh, billah waaw euh, xadis boo xam ne imaamu Tirmidi moo solo waaw ah léegi loolu kon moo tax wala taqfu ma laysa laka bihi ilm loolu waxoon nañ ci taxawoon nañ ci jaruñu ciy taxawal eh, mu ne wa qaala ta'aala suuratul Israa aaya 36 mu ne wa qaala ta'aala mu ne borom li nga xam ne moo kawe te yéegul ba léegi nee na maa yalfidu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid même aay la ci chapitre bi ñu naan deux cent soixante aaya qaaf non suuratu qaaf aaya dix-huit mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul de nee na maa yalfidu gis nga nit ki du génne ci làmmiñam min qawlin ci benn wax. illaa lu dul ne la day dina nekk fa moom raqibun koo xam ne moo koy fuglu di ko surveiller atid koo xam ne ku teew la te dina ko seede loolu it lépp loo xamante ne li muy lëkkaale mag suñu bunt bi ak aaya bi ñu jóge mooy ah kon nag aaya yi dalay ñaax yow jaam bi bala ngaa wax dara na nga ko seetaan liñ doon wax ne remuer sa langue mille fois avant de la sortie waaw li nasaraan bi di wax bala nga fee wax moom yeboo na ngay na seetaat li ngay wax lool rek la waaw te loolu gisoon nañ ci liñ ci àggee ko taxawoon nañ ci ay côté boobu walillahi alhamdu wal minna al imam ginnaaw yi muy wàllu njëkk ci toolu ni ñu sell ñi radiyallahu anhum muy côté alquran mu dugg nag ci li ci tegu muy xadiis yi al imaamu rahimahullah indi fi ñetti xadiis waaw ñetti xadis la fi indi bi ci njëkk mooy xadis mille cinq cent quarante-sept mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala kafaa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al imaamu al haafidu an-Nawawi mu tàmbali mu wa an Abi Hurayra mu ngi jëlee ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu al-haafidu ad-Dawsi mu ne anna an-nabiyya kaana yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na kafaa doy na sukk sukk sukk bil mar'i ci nit ki kadiban waaw mu nekk koo xam ne mu ngi wax lu amul lii nii mooy an yu haddisa muy nettali bi kulli ma sami'a <laughs> lépp lu mu dégg nettali ko kooku moom doy na mu nekk bu expliqué kat doy na loolu nekk ak ak nar ci moom képp koo xam ne loo dégg sottiwaat ko mooy lañ doon wax lantinoor yow de toute façon manoo jaas ne di nga nekk koo xam ne te ya ngay nettali am na yoo xam ne du dëgg waaw parce que tasabut boobu defoo ko yooyu nga def yooyu ngër wéerul Allahu akbar mu ne rawahu muslim al muslim abul husayni moo ko solo léegi mu njëkk bi mooy est-ce ko solo ñu ne la euh, déedéet xadiis euh, bi du moom kese moo ko solo al imaam Abu Daawud as-Sijistaani daal na koy solo tamit waaw la boo xam ne hmm? al imaam Abu Daawud daal na koy solo léegi imaam Muslim da koo indi ci baabu nahyi mooy lool surah yee ko def mooy ci muqaddima bi lu ama solo la wàllu yi sahih Muslim côté bi la hawla wala jazaahu llahu an il islaami ngir rek mooy tëddakaloo nit ñi ñuy wax lu amul rawatina lu jëm ci mbir yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci introduction bi mu def bunt bi nga xam ne moom la lenn ci furaax yi comme imaamu Nawawi def bind tudd ko baabu nahyi an al xadiis bi kulli ma sami'a baabu bunt annahyi tere anil xadiisi bi nettali bi kulli ma sami' ci lépp loo dégg aaye bu ñu aaye jëf joojee mooy lépp lu toq sa nopp nga daal di koy centre gaa yi Allahu akbar waaw Allahu akbar la hawla wala quwwata waaw illa billahi al-ali al-azim waaw léegi nag mu ne haddathana Hafs ibn Umar non non non kooku imaam Abu Dawud la <laughs> imaam Abu Dawud moo ko jëlee ci Hafs ibn Umar <laughs> ah ah nañ ñëw imaam Muslim <coughs> mu ne wa haddathana Ubaydullah ibn Mu'adh al-Anbari waaw mu ne te nettal nañu suñu sëriñ di Ubaydullah ibn Mu'adh al-Anbari muy Ubaydullah ibn Mu'adh ibn Mu'aad ibn Nasr ibn Hassan ibn Hassan ibn al-Hurr ibn Maalik ibn al-Khashkhaash al-Anbari at-Tamiimi al-Haafiz Abu Amr al-Basri génn àddina li nga xam ne mooy deux cent trente-sept am na lu ne deux cent trente-huit wallaahu ta'aala a'lam moom mu ne haddathanaa abii mu ne suñu ba suñu baay de moo ñu nettali kan mooy baayam mooy Mu'aad ibn Mu'aaz ibn Nasr abul Musanna voilà ndax en fait al Musanna kii la frère wu Ubaydillah mii la voilà moo tax ku mel ni imaam Ibn Ma'in dafa jàpp ne al Musanna moomu moo gën a dëgër Ubaydillah mi waaw moo tax imaam al-Hafiz rahimahullah Ibn Hajar ci Taqrib at-Tahdhib mu ne thiqatun hafiz rajjaha Ibn Ma'in axaahu al-Musanna alayhi mu ne kii de ku dëgër la xaafid la waaw waaye Yahya ibn Ma'in di imaamul jarh wa ta'dil moom frère am bi di al-Musanna mi ñuy dàkkantale baayam moom la ne moo gën a dëgër te moom kon haddathana abi kon baayam mooy Abul Musanna di Mu'adh ibn Mu'adh ibn Nasr rahimahullah gane àddina 119 génn àddina 193 rahmatullah ala al-jami' ha imaam Muslim ne taxawal moo di la beneen sàll la mu ne wa haddathana Muhammad ibn musanna mu ne kenn kii nag bokkul ak euh, Musanna bi ñu doon wax sànq voilà <laughs> voilà ko def yi wolof boo déggee ñu wax benn tur nga déggaat ko rek daal ne waa ji la <laughs> léegi ndax ke euh, Musanna bi Musanna ibn Mu'adh Muhammad ibn musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Anazi al-Basri muy az-Zamil gane àddina 167 génn àddina 252 nekkoon sëriñ waa kutubu sitta rahmatullah alayhi qaala mu ne haddatha Abdurrahman ibn Mahdi mu nekk ñu nettali ma Abdurrahman ibn Mahdi di Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan ibn Abdirrahman al-Anbari Abu Sa'id al-Basri al-Lu'lu'i gane àddina 135 génn àddina 198 rahmatullahi alayhi voilà kon mu ne mooy kan lan mooy xaala mooy Abdurrahman ibn Mahdi ak këm njëkk a tudd muy Mu'aad ibn Mu'aad voilà nga xam ne Ubaydillah ci moom la ko jëlee woon ibn Mu'aad baayam boobu de Mu'aad ibn Nasr moom ak Abdurrahman ibn Mahdi mooy imaam Muslim hadith bi da koo tàmbale premier càllale mu jëlee ko ci Ubaydillah ibn Mu'aad mu jëlu ko ci baayam bi Mu'aad mu ne taxawal ma ñëw jëli naa ko ci beneen sëriñ di Muhammad ibn al-Musanna moom mu jëlee ko ci Abdurrahman ibn Mahdi léegi nag mu ne qaala mooy kan oh, Muaaz ibn Mu'aaz ak Abdurrahman ibn Mahdi rahmatullah alayhima mu ne qaala ne nañ haddathana Shu'ba ku nekk ci ñoom ñaar jëlee ko ci Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri euh, amirul mu'minin euh, gane àddina entre quatre-vingt-deux ba quatre-vingt-sept dina àddina la cent soixante nekkoon euh, Basra tamit newoon na fa moom al-Basri al-Wasiti al-Basri rahmatullahi ala al-jami' an Xubayb ibn Abdirrahman moo ko jëlee ci ku naan Xubayb ibn Abdirrahman ibn Abdillah ibn Xubayb ibn Isaaf ibn Yasaaf al-Ansaari al-Xazraji Abul Haaris al-Madani kii moom Xubayb kii la Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim Asim boobu nga xam ne doomu Seydina Umar la waaw léegi muy Abul Haaris euh, rahimahullah génn àddina la 132 léegi moom Xubayb moomu nag moom moo ne an Hafs ibn Asim voilà bu jëlee nag ci Hafs wax nañ la kii xaala xaalu kan la mooy Ubaydillah daa nekk xaalu euh, kii boobu Xubayb moom mooy nijaayu hmm, Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs voilà mais nag euh, euh, mooy euh, Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu léegi nag mais moom mii Xubayb bu da koo jëlee ci ki nga xam ne mooy Hafs ibn Asim di Hafs ibn Asim ibn Umar ah, doomu doomu Seydina Umar wa Asim ibn Umar doom ji di Hafs ci moom la ko jëlee muy Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi euh, al-Madani rahimahullah génn àddina vers les années quatre-vingt-dix rahmatullahi ala al-jami' qaala léegi nag Hafs ibn Umar moo ne qaala Rasulullah loolu di mursal mooy hadith boo xam ne koo xam ne taalibi saxaaba la moo ne Yonent sallallahu alayhi wasallam nee na xam nga loolu àggul mais nañ dem ba ci kanam mu ne qaala wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dawal yàlla li yàlla na borom bi julli tey sëlmal ci moom nee na kafaa doy na bil mar'i ci nit ñi kadiban ay expliquer mu nekk loo xam ne la muy wax amut an yu xaddisa muy nettali bi kulli ma sami'a ci lépp lu mu dégg nga ne waa kon xadis ñu dal xaaral sa waay <laughs> waay yow saa waay yow lan moo la dal fii mu ne yow attends rek déglul <laughs> léegi mu ne imaam muslim ne qaala euh, léegi mi mu indee mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu indi beneen kàlla mu ne te nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi mawlaahum al-Kufi al-Wasiti rahimahullah gane àddina 159 génn àddina 235 rahmatullah alayhi nga xam ne sëriñam la woon ak imaamul Buxaari mais moom mii moo ko jëlee ci moom imaamu Muslim rahmatullah ala al-jamii' qaala mu ne haddathanaa Ali ibn Hafs mu ne nettali nañu ki nga xam ne mooy Ali ibn Hafs di Ali ibn Hafs al-Madaini Abul Hasan al-Baghdadi wàccoon Baghdad ak ki nga xam ne mooy Madain moo tax ñu naan ko al-Madaini rahimahullahu ta'ala kañ la gën a àdduna kañ la génn àdduna loolu dajuma ko léegi mu ne qaala haddathana Shu'ba ñu ñëwaat ci Shu'ba kon mooy tallale ba dikkaat na muy amirul mu'minin gis nañ ko sànq. rahimahullah an Xubayb ibn Abdurrahman an Hafs ibn Aasim Xubayb jëlee ko comme même tàll bi Hafs ibn Aasim waaye ñu nag Hafs ibn Aasim boobu mu ne an Abi Hurayrata Hafs ibn Aasim nag moom moo ne moom ci Seydina Abu Hurayra la ko jëlee kon an Nabi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abu Hurayra jëlee ko ci ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam bi misli daalika lu mel nii mooy nag lu mel ne xadiis bi nga xam ne moom la njëkk riwaaya mu nekk loo xam ne. muuru salaala